maa sa'ala axadun rasuula allahi sallallahu alayhi wa sallam ani dajjaali akthara mimmaa sa'altahu wa innahu qaala lii maa yadurruk qultu innahum yaquuluuna inna ma'ahu jabalan xubzin wa nahran qaala huwa ahwanu ala allahi taala min dalik muttafaqun alayhi kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci chapitre trois cent soixante-dix di baabul mansuuraat wal mulah ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadis mille huit cent quinze lim na war waan abi saidin alxudriyi radi allahu anhu an annabiyi sala allah alayhi wa sallam annahu qaal yaxruju addajjalu fa yatawajjahu qibalahu rajulun min almuminin walillahi alhamdu walminna tey ñu war a jël ba léegi ci suñu chapitre bi ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk muy trois cent soixante-dix di wax kitaabul mansuuraat les sujets divers ak yi nga xam ne dañuy am ak xorom dañuy ñuy sàkku xorom yoo xam ne neex ba ba pare euh, voilà euh, mu nekk ay nettali yoo xam ne yu neex la waaw ci dundal xol ruux yaram lépp <laughs> muy indi xadis mille huit cent seize mu ne wa anil Mughira ibn Shu'ba mu ngi jële saxaaba bi nga xam ne waal Mughira di doomi Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne annahu qaala nee na maa sa'ala maa dàq la maa sa'ala laajut ahadun kenn rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ani dajjaal au sujet de dajjaal aksara lu ëpp mimma sa'altuhu ka man li ma ko laaj ay booy dajjaal moo ma préoccupé woon <laughs> man Mughira yonent bi de alayhi salaam mooy indi ma laaj ko ci dajjaal <laughs> kenn ci saxaaba yi <laughs> radiyallahu anhu laajul yonent bi alay saa saam lu ëpp ci mbiru dajjaal ka man waaw mu ne wa innahu qaala lii te yonent bi alay saa salaam bi sama laaj yi baxee mu ne ma mais maa yaduruk <laughs> waaw lan moo lay lor ci mbiru dajjaal ba nga koy ngay laaj dajjaal di laaj lan moo la ci metti ak lan moo la ci teg ci coono lan moo la ciy lor qultu nee na ma ne ko ah innahum yaquluuna lii day wane ne al al-Mughira lii moom côté lii moom da ko dégg ci saxaaba yi da koo dégg mais jëlewu koon ci yonente bi saa salaam direct mooy lii muy xabaar yonent saa salaam ne ah ndax kat ñoom nee nañu kat inna ma'ahu jabalu xubzin jabala xubzin ndax nee nañ day yor montagne mburu wa nahra ma'in ak li nga xamante ne mooy ah, ndox moo xamante ne mu bari waaw moom boo xamante ne daal bu dee lekk moom da ci doyal sëkk da cee yor lu bari waaw waaw montagne mburu ak fleuve boo xamante ni ci ndox waaw mu neex tey tëm tëm qaala nee na yeneen saa saam ne ma huwa ahwanu moom dajjaal moo gën a doyadi alallahi ci yàlla ta'ala mu kawe fa te yéegul min zalika ci loolu mooy loolu noonu ngay ragal mu lor la loolu noonu borom bi dajjaal loolu nekk ci loxoom mu teg ci loxoom dajjaal a gën a doyadi que loolu boroom bi eh, di ci eh, seetaan ci maanute mu ci sànk ay jullit déet waaw déedéet même bu dee lii lay lépp yor na ko borom bi du bàyyi muy sànk ay jullit ndax dajjaal il est méprisable auprès de d'Allah <laughs> mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imaam al haafidh waaye nag noonu taaliba al muslim ibn al rahmatullah alayhima daal dinañ koy bokka solo léegi laaj bu njëkk mi mooy est-ce ñoom ñaar doon ko solo ñu ne la déedéet si sëriñ Ahmad ibn Muhammad rahmatullah alayhi inna ko ñetti bërëb awwalu musnadul kuufiyyiin hadiisu al ti ibn Shu'ba nag imaam Ibn Maaja ñii ko solo rahmatullahi ala jamii' al-imaamu al-Buxaariyu kitaabul fitan baabu zikri dajjaal benn bërëb la ko def Allahu akbar Allahu akbar waaw mu ne haddasanaa Musaddadun mu ne nettal nañu Musaddad di Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basriyu rahimahullahu taala génnaat na la 228 rahimahullahu taala qaala haddathana Yahya mu nekk nett mooy Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi mawlahum al-Basri wal-Ahwal génn àddina 120 génn àddina 198 rahimahullah qaala mu ne haddathana Isma'il mu nekk nett mooy Isma'il di Isma'il ibn Abi Khalid Hurmuz Abu Abdillah al-Ahmasi al-Bajali mawlahum al-Kufi yu gane àddina la 60 génn àddina la 146 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii nettali na man dong moom Isma'il ibn Abi Khalid mu ne nettali Qays muy Qays maa lahu naziru muy Qays ibn Abi Hazim rahimahullah Abu Abdillah ñi ne Abu Ubaydillah al-Bajali al-Ahmasi al-Kufi mukhadram fekk na jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñëw ci moom sax fekk Yonent sallallahu alayhi wa sallam daldi génnaat na moom moo jële ci fukk al ashara al mubashirin bil janna génn àddina am nañu ne quatre-vingt-quatre am nañu ne non dem na ba euh, quatre-vingt-dix yi euh, moom Seydina Qays ibn Abi Hazim radiyallahu rahimahullah qaala al-Kufi mu ne qaala mu ne qaala liyal Mughira mu ne al-Mughira ibn Shu'ba mu ne qaala wax na liya man mii la wax Qays dama al-Mughira moo ma ne ibn Shu'ba muy al-Mughira ibn Shu'ba ibn Abi Amir ibn Mas'ud ibn Mu'attib ibn Malik ibn Ka'b ibn Amr ibn Sa'd ibn Awf Abu Isa ñi Abu Abdillah ñi Abu Muhammad génn àddina la cinquante ci xilaafa Seydina euh, Muawiya am na gisoo ba ñuy gis ci moom mii ci peste bi la génn àddina moom sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu mu ne ma sa'ala ahadun an-nabiyya ne woon gouverneur la woon ba sayyidina Muawiya fi nga xam ne mooy eh, Basra ak ki nga xam ne mooy Kufa tamit ne woon na foofu la génn àddina sax Kufa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa radiyallahu anhu di sahaaba yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne ma sa'ala ahadun an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an ad-dajjal ma sa'altuhu wa innahu qala li ma yadurruka min qultu li annahum yaqulun innama huwa jabal khubzin wa nahru ma dañuy wax nahr di wax nahr qaala huwa ahwan ala allah min dhalik voilà <laughs> lii la ko hmm. lii la ko léegi kanta al imaamu muslim rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko ni ci kitaabul fitan da ko ni ñaari bërëb ñaari bërëb la ko indi e, imam muslim andi na ko kitaabul fitani wa ashrat as-sa'a ah waaye amaa loolu kitaabul adab la ko njëkk indi baabu jawaazi qawlihi li ghayri ibnihi ya bunay <laughs> voilà <laughs> voilà <laughs> allahu akbar waaw loolu la loolu la quoi voilà foofu parce que benn expression bu ko yoneen saa sala woowe moom al-Mughira sinon waaw akbar foofu la ko ndax kitaabul fitan wa ashraatu saa'a baabun fi fi ad-dajjaal waaw akbar léegi nay xool bële <laughs> ci adab kitaabul adab bi ah, al imaam Muslim rahimahullah mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa ibn Abi Umar wa lafdhu ibn Abi Umar mu ne haddasanaa nettali na Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Absi mawlaahum al-Kuufi al-Waasiti al-asl rahimahullah gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi wa ibn Abi Umar muy Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Haafiz al-Makki rahimahullah génn àddina 243 mu ne wa lafdu ibn Abi Umar mu ne kaddu gi muy indi nag sama sëriñ bu mujj bi di ibn abi umar al-adani al-makki rahimahullah moom la ñu mu ne ñoom ñaar ñëpp ibn abi shayba ibn abi umar rahmatullah alayhima qaala nee nañ haddathana yazid ibn harun ñu ne nett nañu sëriñ bi yazid ibn harun ibn zazi abu khalid as-sulami mawlahum al-wasiti ñi ne mukk bukhari al-asl la rahimahullah gane àdduna 117 génn àdduna 206 rahmatullahi alayhi an Ismaïl ibn Abi Khalid gis nañ ko sànq moom lañ gis sànq muy Hurmuz rahimahullahu ta'ala an Qays ibn Abi Hazim gis nañ ko moom la Imam al-Bukhari fa la an Qays mooy ibn Abi Hazim wax nañ ko an al-Mughira an al-Mughira an al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu annahu qala ma sa'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahadun an ad-dajjal akthara mimma sa'altuhu anhu fa qala li ay bunayya <laughs> voilà li Imam Muslim ay bunayya wa ma yumsikuka min innahu la yadur qaala qultu innahum yazumuuna anna maahu anhaara almaai wa jibaala alxubzi qaala huwa ahwanu ala allahi min dalik <laughs> waaw gis nga bi maa yaduru ko bi li mu indi dane maa ana mu ne ma yoneen saa saa ne maa yunsibuka ana lan moo lay teg ci coono minhu ci dajjaal ba nga koy laaj ni ay bu na yow saas ndoom ah innahu la yadur yëgal li yow du la lor waaw lu mu ci man di demee soit mu nekk loolu mooy yeneen saa salaam de toute façon xam na ne dajaal du ko fi fekk du fekk ñoom mu wér ñi yi parce que jamono ji muy ñëw jamono ju sori la waaw jamono ju sori la joo xamante ne Seydina Isa moo fi nekk radiyallahu alayhi salaatu wassalaam mooy ñëw ngir faat ko te lool yeneen saa salaam xam na ne loolu mu wéram yi du ko fekke voilà moo tax mu ne ko mais yow kooku yaa ay bunayya wala yunsibuka minhu lan moo la gët coono ci mbiru dajjal innahu la yadurru moom lan lan lan yadurruka manu laa lor mukk <laughs> waaw kooku dajeeg yow <laughs> kooku manul borom bi moo dogalul muy dajeeg yow ba mu lay lor lan yadurruka waaw qaala qultu innahum yazumuun ah yeneen saa saam ah ñoom kat dañu ne voilà lii di wane ne mooy bu doon ci yeneen saa saam da ko jëlee danaan ko ah li nga wax keroog moo tax de waaw mu ne jàmm ñu ngi naan waaye loolu mu naan ñu ngi naan la. voilà ndax gis nañ ko ci xadiis yi nga xamante ne nii mooy moo romb fii ci suñu buntu bi nga xam ne njaal bi ci dajjal lay wax gis nañ ne moom day yor loo xamante ne moom moom lekk ak naan moom moom moom moom euh, da koy yor mu fees jal waaw yor ajjanaam yor li nga xam ne mooy sawaraam di ci tëkkoo gaa yi hmm? alhamdulillah képp koo xamante ni nii daal daal di ngay kii ànd ak moom mu ne da ci àjjana ji ku koy kii nag ku koy jéem a weddi mu ne la ci safara si alors que loolu lépp ay illusion kese la wal iyaadu billah ak ni nga xam ne noonu lay ñëw ne dëkk bi waa waa dëkk boo xam dañ koo topp mu wax asamaan fi na taw suuf si na génn ay meññeefam ay kiiwam génn euh, ay kiiwam aleykum salaam génn ay mbiram voilà ñi nga xam ne kantaa ñi nga xam ne ñoo koy fontoo nee na moom dajaal mooy ñi nga xam ne moom bëgguñu ko gëmal ke ne moom yàlla la wal iyaazu billah léegi mu ne ay wëréew mu mu mu mere leen wan leen gannaaw ñu ñàkk leen yooyu yëpp am na waaye loolu ci kanamu xudratullah mi nga xam ne moo ko jay jox ko lii ngir mu aar ab jullit ci fitna yooyee loolu lu yomb yàlla la ah lu muy def la kanta dajjal nag moom ku ñoo ginnaa ñàkk solo fa yàlla ba borom bi di ko seetaan noonu muy sëmbër di ko sëmbërtal ci ñuy way ngëm yàlla yi nga xam ne dañoo dëggu ci seenum ngëm kon mu ngi noonu nii la ko al imaamu abul husayn daal di indi fii moo tax yaa bu na yebi nag moo tax mu indi ko fii nii noonu wallahu taala alam ngir daal di ak talatuf ah. waaw comme nii yeneen saa san doxaleeg moom nga xam ne wane ñeewanteeloo bi waaye sama doom loolu jarul nga ci lu la ci lor man moo la ci teg ci coono ci mbiru dajjal moom innahu lan yadurru waaw waaw te loolu gisoon nañ ko xadiis yi nan nawaas bi joxoon na garantie képp koo xamante ne nii yow tegu nga ci yoonam loolu dajjal dara la la mënul voilà li nga xam ne fawaatixu suwaratul kahfi ak yooyu mu joxe ba pare mooy wallaahu xalifati Euh, sa borom de mooy sama xalifa ci jullit bu nekk voilà loolu moom mooy le garanti des garanties moom jeex na waaye nag comme lañ waxoon foofu rek ah na nga na na na fekk nag sa njullite koog dëggu ci yow de boo fi yoree ay naafiq nii gis nga ñëwee Medina daal di taxaw ci buntu ba xam ne mënula dugg gis malaaka yi mënula dugg muy xaar kan mooy gis ba rajafaat yi amee rungi-rungee yi tremblement de terre na kon naa fa yaxruju ilay kullu munaafiqin wa munaafiqatin la yeneen saa sana wax ne naafiq bu góor ak bu jigéen bu nekk ne sooy men xaas daal di génn fekk ci dajjal nga laa da la ñu su suwo wala wala iyaazu billah loolu moo tax euh, dajjal euh, fitnaam rëy na waaw ndax bu rëyuloon yeneen tubaab yi saa saam du ko jàngale nii te tamit du ñëw di ko booleel ñu suñu tasahud yi ñu koy boole ci ñeent yi ñuy muslu wa min fitnatil masiihid dajjal ak yooyee loolu nekkul woon loo xamante ne nii lu nees affaire la waaye loolu ci kanamu yàlla ci ki nga xam ne moo wàkkirlu ci yàlla gëm yàlla am pas-pas bu baax dajjaal ou pas dajjaal yooyu yëpp duñ ko mënal dara ndax ah, ah, ah, yusabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya voilà kon baax borom bi tabaraka wa moom mooy ki nga xam ne mooy dëgëral waaw mooy dëgëral bañ dëgër këcc waaw ñi nga xam ne ñoo gëm dëgg-dëgg ci kàddu gi nga xamante ne ni mooy kaddu bu euh, euh, sax gi muy kaddu laa ilaha illa waaw nga xamante ne bu ouragan wu façon dajjaal yi ñëwee ah, euh, ak yi nga xamante ne ñoo lay sikki sàkkaloo waaw ba tem nga bàyyi borom bi moo lay dëgëral waaw moo lay dëgëral ba yooyu dara Euh, duñ la manal dara waaw waaw allahu akbar yii nag ci àddina bu jege ji waaye du fii kese wa fil waaw ndax day jokkale euh, tasbiitu dunya ak alaaxira waaye kantaaj yi nga xam ne nag ñooy tooñ seen bopp yi borom bi seetaan leen wa yudillu llahu zalimin boroom bi seetaan mu sànku ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne nanguwuñu woon a tënku ci leer gii nekk ay opportuniste yu bon seen jaamu yàlla yëpp ñu ngi ko teg ci ay bu leen kii wala boog euh, muy naafiq yi wala ñi nga xam ne seen yoon newu ci woon ñooñ borom bi da leen di bàyyi ci maadu teem seetaan leen ñu sànku lii nag mooy loolu nag du liggéeyu kenn waaw fadlullahi la rek ñi texe ngëneelu yàlla la ñi nga xam ne ñoo juunoo ak texe ñoo ñu maadu teg yàlla la moo tax wa yaf'alullahu ma yasha boroom bi nag ginnaaw lii lépp lii nii lépp mooy boroom bi mooy seet lu ko soob kese lay def waaw moom lu ko neex lay def waaw te loolu la def ci xikmaam que ñi nga xam ne ñoom lay dëgëral ci kalimatu as-sabit bi la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba tax que ouragan yi natt yi ñu man cee génn oulamee man koo réussir ñooñu borom bi moo leen dëgëral waaw sinon wan wa sabbit aqdamana dëgëralal suñu ndëgg tànk yi waaw ku yàlla dëgëralul rek mënoo taxaw waaw loolu moom euh, mooy li nekk kon hadis bi mooy lii kon hadis bi dañuy wax ba léegi ci kon euh, ci fitnaay dajjal euh, wane ne malgré li fitnaam di rëy yëpp ci kanamu yàlla dajjal lu tus wa ahwanu ala allah te képp nag koo xamante ne ni yow sa mbir mooy yàllaay sa mbir yow waaw mooy yow da ngaa bàyyee borom lépp borom bi moo lay resal sa bopp man kaana lillahi kaana allahu lahu <laughs> ku jël sa lépp bàyyee borom borom bee lay yor waaw wa man yatawakkal ala fa huwa hasbuh képp koo ne ki nga wàkkeerlu mooy allah xamal ne allah fa huwa moom hasbuh doy na koo kee jullit bi nag moo tax loolu du dangay bàyyi ba jamono yi na ngay door a defar sa bopp déedéet jullit bi dangay ngay defar sa bopp ngir sa borom ngir xam ne jaam nga moom moo yelloo wéetal moom moo yelloo jaamu moom moo yelloo toroxlu duwaa ci kanamam que ngi ci muy neex wala muy naqari moo ci yem léegi nag boo miinee lii lool saxal lool sa xol lépp lu la du am neexaay yu ëpp yu lay fitnaal ba dëddale ak sa boroom ak li nga war a def waaye du ay naqar ak i tiis yu mitti yu ñëw ba dëddale ak sa boroom dañuy fekk que ne yow yàlla qad sabbatak ndax moom yusabbitu allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya ja'alna minhum waaw yàlla na nga ñu boole ci ñooñu nga xam ne yaa leen di dëgëral ci mbooleem fitna yi waaw ma zahara minha wa ma batan yi nga xamante ne mooy yi ci feeñ ak li ci nëbbu yi ci sew ak yi ci mag waaw lépp nga dëgëral ñu saxal ñu ci lii nga xamante ne moom nga gërëlamoon gërëmaloon sa yonent teg ko ci wa raditu lakumul islaama diina waaw waaw yal nañu ko borom bi defal kon fii ñu gis na Seydina al-Mughira radiyallahu anhu affaire bi la ko préoccupé woon loolu leneen luñ ciy jàng mooy nit euh, taalibe bu dee daal du la préoccupé yàlla na nga dem ci sëriñ bi daal di koy wax say préoccupation ndax bu ko defee moom dina la ci gindi mais boo wéetee rek loolu mën na la ronger par ndànk-ndànk mën na tax yu bari bu dee lu bol la da lay sa xel mi sa xalaat yi sa ba pare daal di lay handicapé ci yu bari dootoo ko mën a def ndax loolu idée yooyu di ñëw wala loolu nga xam ne moo la préoccupé loolu la yitteel alors que boo ñëwee wax ko ki nga xam ne mooy sëriñ bi moom dina la jox ay piste yoo xamante ne nii moom dina tax loolu daal di toxu ci yow nga mën a continuer di dund ci jàmm nekk en harmonie ak li nga xam ne moom la la sa boroom digal ak jaamu yàlla yi waaw lii al Mughira def moom la radiyallahu anhu mooy li jaadu waaw mooy dañ ci xamane tamit que tontu laaj laaj du lu lu ñu aay ci diine waaw waaw moo tax mu ne moom daa bari lu mu koy laaj te ñu fiy gis tamit daluk yonent bàyyi saa saa bari na lu mu koy laaj neew ko eh, o oh, waay waay Mughira nag sa affaire yi doy na waay ah saay tontu woon naa la <laughs> passons à autre chose boo amee beneen nga laaj mais bii moom bu ko fi laajati non waaw ah, mu ne ko <laughs> yow sawas ndoom <laughs> yaa bunayya <laughs> yow la mas ndoom lan moo la ci sonal ci lii lan moo la ci sonal yëgal ne loolu du la du la du la lor waay du la lor dajal kooku du la lor waaw kay ak ñeewante gi jàngalekat da ngay ñeewante ni ngay joxe xam-xam ay bunayya maa yunsibuka min innahu la yadurruk waaw jàngalekat da war a teey amul ñeewante ci ki ngay jox xam-xam. waaw ñu ñeme la man la di laaj parce que bu doon ne moo tax fa bima rahmatin min allah linta lahum di ñëwaat euh, ndax yërmande gu rëy gi nga xam ne wala la borom bi defal moo tax nga mën a nooy sa saxaaba yi ba laaj yi du bëree bari bari ba yooyu saa saa ne eh léegi arrêté di laaj déedéet <laughs> waaw. léegi euh, gis nit li ko préoccupé saa su ne day nekk loo xam ne du dañ di bëgg di euh, di ci laaj di ci laaj di ci laaj di ci laaj muy laaj ci mbiru dajjaal lu bari. yeneen saa salaam dalal xelam ne ko maa yadurruk du la lor waaw beneen bi innahu lan yadurruk lan moom mooy mukk du la lor waaw mukk mu lay lor waaw ñuy xabaru saadiqi alayhi salaatu wassalaam xamal ko ne yow am nga garantie que ne dajjal moom xaw ma kan ne yii ñii moom dajjal laalu leen waaw moo taxoon ca xarit bële mu ne bu doon da bu doon moom Seydina Nawaas bu dee génn na fekk ma ne loolu c'était pour dalal seen xel waxoon nañ la yeneen saa salaam moo gën a xam ne moo gën a xam ñëpp te moo ñu jàngal xamal ñu ne dajjaal mënagul a génn jamono jooju même bu dee yenn ibnu Sayyad yenn riwaay moo nañu am na riwaay imaam Muslim ibnu Sa'id yenn yi nag euh, ibnu Sayyad la hmm, yow imaamul Bukhari yeeg ak imaam Muslim tamit ibnu Sayyad moom lañ doon gis moom moo àndoon Seydina Abu <laughs> Sa'id al-Khudri <laughs> radiyallahu anhu <laughs> ndax moom daa daa juddu euh, melo yu bari yu dajaal yu mel ni yu dajaal nekk ci moom looloo taxoon <laughs> ba pare da doon wootewu tamit ay mbir quoi voilà mais euh, après yonent bi saa saa nag ci la doon wax ne moom moom dafa tuub voilà dafa tuub ba pare euh, na mi naan ko yeeg eh, yi waa Lamsaar kenn da leen a <laughs> seen Abu Sa'id al-Khudri dañoo génn def délégation dem Makka di dem Makka jóge Medina di aji wala di umra waaw gaa yi daal di ñu campé fenn xaw ma gaa yi la ñuy def man kese ma ma ma ma wéet ko <laughs> ak ab im im na <laughs> nee na nag <laughs> muy dem di jël ay meew ak yooyu ak yoon bi yow gi waa Ansaar kan moo leen gën a xam xadiis yeneen saa salaam yeneen saa salaam xanaa dégg ngeen ko mu ne eh, Dajjaal dugg Medina man maa ngi nii Medina laa jógee ànd ak yéen. te nee na dugg te maa ngi ànd ak yéen ñuy dem Makka nee na Dajjaal du am doom te yahud la te man du ma yahud Ibn Sayyad avec moom parent yahud la mais jul dafa tuub loolu la lay wax quoi voilà boo tax euh, buñ naan diw yahud la ci côté yahudis gu bu bu bon bi quoi pas côté askan euh, mooy ñi nga xam ne ñoo resté ci gëm gële mais yahud yi ñoom Abdallah ibn Salam kenn du taxaw naan leen ay yahud leen non. yahut lañ ci wàllu askan waaye bu dee yii nii hadith yi di wax waxul hadith waxul yahudu askana ah. mooy yahud yoo mooy yahud yi nga xam ne ñooy ñi yes ci judaïsme ba pare te ñooñu ci askan lañ nekk loolu waaye ñi nga xam dañoo tuub nekk ci l'islam loolu daa tax ñu yox ñooñu kay ñoo jullit ñee yam <laughs> voilà <laughs> mu ne man nii may jullit même bu dee ay parents am dëgg la yahud la ñoon mais man may jullit maa ngi nii jullit la dëkk Medina sama doom nee na dajjaal du am doom taman bàyyi naa sama doom Medina <laughs> kon nan lañ ma man a waxee naan ma man maay dajjaal <laughs> kon mooy euh, loolu ñooñu de toute façon euh, lañ yadurruka lii du la lor waaw léegi mu ne nee nañu ah day am lii yooyu gisoon nañ ko fitna anharu ma wajibaalu xubz yooyu muy fitna yi nga xamante ne ay euh, montagne al mooy lekk lekk day yomb dajjaal lu mu bëgg gaa yi lu ñu bëgg bu waxee gaa yi foofu nag comme niñ ko gisoon nag ya day gën a suur seen soow ya gën seen weenu soow ya fees dell waaw seen seen tànk ya pooc ya benn rek boo ci boo ci rendee ba kii mu waay yow da ngeen di lekk ba waay yow <laughs> et ainsi de suite ak yooyu loolu am na waaye loolu boroom bi moo ko jàppandal ngir natt ku ko soob ci jaama bi waaw ndax borom bi tegul benn xéewal loolu moom du xéewal lool jayaate la waaye indiwul sax benn fitna ak benn lu neex lu dul ne ngir xool jaam yi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala kon xadiis bi xadiis la boo xam ne day wane ci fitnaay dajjaal yi waaye eh, yaa jullit loolu bu mu nekk koo xam ne dalay teree dund waaw bul jël sa bi yépp nga tale ko ci waaye dajjal mi dajjal ki li ñëw ci apparemment bon on est loolu ci fin des temps ñu ne la waaw mais dajjal non c'est que dajjal non moo gën a doyadi ala min zalika que borom bi di ko seetaan muy dëngal ay way ngëm yàlla yoo xam ne bàyye woon nañ seen xol seen borom laata dajjal di ñëw waaw te bokk na nag ci yi nga xamante ne moom la borom bi di dimbalee jaam yi mooy xadiis bi ci tegu waaw kay mu leer ci alaamaat màndarga yi nga xam day leer nañ te ne dajjaal mi expliqué kat bu mag la quoi wal iyaazu billah kon ñu jël xadiis bi ci tegu muy xadiis mille huit cent